al-Ghazali rahmatullah alayhi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ginnaaw bi ma la waxee xaqiiqatul nam an namima dëgg dëgg namima nan ngay def ngir moytu ko waaw mu ne wa kullu man xamalat ilay wa kullu man xumilat hein ilayhi namima wa qiila lahu fulaanun yaqulu fiik aw yaf'alu fiika kada fa alayhi sittatu umur waaw déglul sittatu umur yi de bu la rëccee mooy yow doo wéra ah. yow mi nam yi ma ngi dikkal boo mayul nam maam ngay doon mu ne képp koo xam ne dañ ko yenul toxalal ko indil ko ab rambaaj ne ko lii de di wala ko wax ay way ñaaw li mu wax ci sa xaq ñaaw na ay way diw diw lii mu wax nii mu ne manoon na ko ba mu des moom ak ni ko taxawoo bu dul woon yow wallaahi fi mu toll du fa toll mu ñëw atta na wax lii ci sax mu ne képp koo xam ne dañ koo nettali lu mel noonu ñu ne ko diw wax na ci yow lii wala def na ci yow lii ñu gis ko mu naan dem gis naa ko mu dem di def waaw utib sëriñ te lool uti na def na lii ngir contre yow si il a fait ceci wax na lii lii moo ko wax lii moo ko def mu ne fa alayhi sittatu umur kooku moom bu yeboo six six mbir yi juróom benn mbir yi il faut mu nekk ci moom mu fexe réaliser lii ngir mën a mucc ci feebaru namima goog ko dikkal rambaaj yi ñu ko ndil am na ñoo xam ne nag opportunité lañ koy jàpp waa ji leen ko ndil dañuy kontaan ci moom jërëjëf jërëjëf yow kay alhamdi sant yàlla ba mu ma xamaleek yow yaay sama mbokk doo fekk fu ñu yàq sama der nga toog bàyyi noonu bu mayu sax bu dee boroom alal la waa ji di dungoru mu jël ab chèque jox ko wala jël dara may ko ngir kontaan ci liñ ko indil lool nag ba mu ko joxee xol bee ngi tàng jër ngir mën a xool ay représailles ak nan lay comporter léegi ak waa ji walla iyaazu billaah mu ne kon juróom benn mbir yi fokk nga jaar nga ngànnaa ko appliquer ko sinon doo jaw mbir mi dalay laalam mu ne premièrement an laa yusaddiqahu li anna nammaama faasiq waaw premièrement mooy mu bañ koo dëggal mooy ki la indil xabaar bi yow nga bañ koo dëggal man bu ma toogee am ko ma eh, yow gis nga saaraan saar xam nga saar man ne sii xam naa saar kay saar kay saa waayam ngeen mais saar mais saar de lim la waxal tey graw na ak a sax waaye lu graw la wax saar premièrement duma li ngay def mu ne bul ko dëggal imaam al-Ghazali rahmatullah an laa yusaddiqahu li anna nammaama faasiq mooy ne ndax nammaam kiy toxal kapu wax bu mag kooku nekkul lu dul faasiq faasiq la kaccoor la te suñu boroom waxoon nañu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy bu leen ko gëm bu leen ko gëm bu leen indilee information leeru leen bu leen jël xabaaru faasix ngeen def ko argent comptant ba di ci basé wu def ko capital rasu maal ci seen jëflante ngeen toog ci nag ci loolu mu leen wax ngeen ciy jëf seen mu définir seen jëflante ak nit ñi déedéet waaw ma ne déedéet kon première attitude première jëf jooy jëf buñ la indilee wax joo xam ne ne la sa mbokk la ko wax du noonu ki la ko indil bu ko gëm bu ko gëm mu ne deuxième ndax moom faasik la nam maam la te nam faasik la waaw deuxièmement mu ne an yanhaahu an dhalika wa yansaxuhu wa yuqabbiha mbir mu war a def waa ji ginnaaw bi ko nammaam bi rambaaj bi indilee wax ci mbokk ne ko sa la ko wax wala diwa ko wax ginnaaw bi mu koo dëggal sinon bu dee dafa dem mu dem def ko feneen an yanhaahu an dhalik fexe ko waar wa yansaxuhu mu conseiller ko ne ko nag diw wax dëgg yàlla estimé woon naa la lool waaye nag tarxiis nga tey mooy lii foogoon naa ne fooguma woon ne nit ku mel ni yow hein ak ni ma la jàppe woon yaakaaroon naa ne boo déggoon lu ñaaw ni ma koy wax sax suñu relation walla yàlla kese buur yàlla waroon naa tax ak mboole gi ñu boole ak ànd gi ñuy ànd loolu rek waroon na tax nga nëbbu ko ba kenn te ba xaw ma ku ma koy jotale di ma ko indil waaye du doon yow waaw yedd ko ne ko sama waay nga de wax dëgg yàlla waaye tey juum nga parce que boo déggee ñuy wax ci nit ci man loo xam ne lu dul noonu bu dee yaa nga fa ba dégg ko fàtte ko loo man di def bu ma ko wax te bu ko wax keneen ngir mu wax ma ko tam ci man waaye ku mu man di doon nit ku man di doon jullit bu man di doon boo déggatee ñuy wax ci moom lu dul noonu bu ko transmettre parce que sinon da ngay nekk ki nga xamante ne toxalkatu wax nga te kooku yonent mi aleyhi salaatu mu ci wax xayru waa'id nag mooy aleyhi ki gën ki masa waar nit mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam nga indil ko ne ko nag yonent mi aleyhi salaatu salaam de moo wax xadis bu nekk ci saxiixayni bu Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an abi kene laa yadxulul jannata nammaam ab rambaaj ju dugg aljanna te man nag yéenewuma la lu dul ñun ñi man ak yow ak mbokki jullit ñeeg yéeféer yi na buur yàlla loo ma ci mën a tibb ci ñoom dugal aljana ñun ñépp ñu dem aljana loolu de laa la yéene te nag alayhi salaatu salaam bu waxee waxam du taxu de te nag bëgguma yow ah dama comme man nga yem maa ngi yem ni ma jàppe sama bopp lu ko raw laa la jàppe kon nag duma gis ngay def loo xam ne man na yonent ma la saa saam nee na ku mel noonu jikko woo ko hein doo dugg aljana ah bëgguma lool dal la waaw kon deuxième mbir an yanhaahu mu tere ko an daalika ci loolu wa yansaxuhu mu daal di koy laaya biir wa yuqabbih lahu fi'la wan ko tamit këne lii lu ñaaw la mooy toxali wax du lu rafet de nga ne ko imagineel imagineel diw sama relation moom ni mu baaxe te rafet bu ma basé woo ci li nga wax xam nga ne mënatuñoo toog benn jataay est-ce que loolu yow mi indi wax ji jàpp nga ne loolu rafet la même waaye bo booba waa ji day répliquer ndax Iblis du la bàyyi nga toog danaan la ah, non nee ko man nag man dama dama danga di sama mbokk rek ma bëggoon gis ne lu ñaaw ñu ngi koy wax sa der ma ñëw wax la ko ngir nga def attention waaye yàqu taxumaa jóg nga ne ko yooyu yëpp ba yooyu yépp baax na waaye dama ne la est-ce que yaakaar nga ne lii nga wax pour yow day defar sama digganteeg diw mi wax wax ji wala euh, yaakaar nga ne da koy yàq xalaatal rek xalaatal rek te est loolu lu rafet la luy tàqale ah l'imam Abdou radiyallahu anhu doon wax yor leen jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka est yaakaar nga ne yow jikkoy puso nga yor bi nga ma indilee xabaar bii ne ma diwoo la ko wax est-ce que jikkoy paaka nga puso nga yor kallaa yoroo ko jikkoy paaka nga yor mooy dagg diggante waaw mu ne te paaka fu mu jóge day day day tàqali ñaar yu àndoon puso nag fu mu jóge day fekk ñaar yoo xam ne ñoo àndoon tàqale ko ñu mu fexe di leen rab di leen boolewaat comme nit koo xam ne yéreem dafa teppeeku nga jël puso di leen boolewaat loolu la jullit bi war a mel boo mënu la yor jikkooy puso nag bul yor jikkooy paaka bal neutre toogal voilà toogal loolu mooy li mooy mooy mooy le moindre mooy le moindre loo mën a def waaw wa yuqabbihu lahu fi'la non seulement da nga koy terew mbir mi ah laaye biir ko mais wan ko mbir mi salte gi mu sal waaw ci toxal ay wax parce que vraiment lool day wane ne nit ki quand même des na waaw toxali wax toxali wax loolu ana ana ana ana ci yoo xam ne du wax ju rafet du wax ju baax du wax juy defar bu dee wax juy ba defar kay allah falyanqul man sha ku beex na ko ba bal léeg-léeg toxal ko day nekk farata ci wax ju baax yoo xam ne day defar ci tere yàq voilà loolu loolu moo tax <laughs> moo tax boroom xam-xam yi seen charge réy bi waaw parce que amuñ droit xam-xam bi leen buur yàlla jox ñu nekk ci dëkk bi nit ñuy def ay ci safaan ku nekk toog naan man sama yoon newu ci farata la ñu xamal nit ñi que ni li ñu nekk du nii lii waleen ciy fekk loolu moo doon mission yonent yi alayhi salaam mooy mission xeet ñi seen xeet yi tamit waaw toog naan sama yoon newu ci buur yàlla vie privée yi ku leen maandu ma ne loolu du maandu boo ci deewee bala buur yàlla bala mu leen a mbugal yow lay njëkk a mbugal kon deuxième hmm? deuxième médicament bi ngay jël ngir man a wér ngir tamit wéral waa ji la toxalal mbir mi nammaam bi muy rambaaj bi ginnaaw bi nga ko dëggalee dëggalulee premier médicament deuxième bi mooy nga tere ko loolu dal di koy laaye biir wax ko lu ci gravité wu li wax li muy def toxal wax ak salte gi mbir mi salte ak bon gi mu bon li mu jëf mu ne ñetteel ba léegi imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhi fi ihya la moom daanaka boo ko tuddee day tudd suñu sëriñ bi cheikh cheikh Bacha cheikh Bacha juga moom moom moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy Ghazali mooy imaamul Ghazali fi waaw moom lañuy laaj ay digal ngir mën a wax toxali waxu waxu waxu cheikh cheikh <laughs> al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi <laughs> waaw eh, mu ne ñetteel bi ñetteel bi an yubghidahu fillah ta'ala fa innahu baghidun 'inda Allah ta'ala wa yajibu wa yajibu bughdu man abghadahu Allah ta'ala mu ne ñetteel bi mooy waa ji la ko wax jamono jim la ko waxee nag indil la xabaar bi nga meru ko ci saasi waaw mooy loolu da nga ciy mer parce que la da koy mer pas tant que moom personne non mais parce que ni mu wàccee boppam hein ni buur yàlla teral doomu aadama mu mujj alayhi salaatu salaam mu mujj nan la def ba mujj mu delloo ko su maradan naaw asfala saafili waaw bayu salte yii hein les discus de bas étage yi mu ñuy indil nga xam ne lii buur yàlla bëggul kuy def lii nga mere ko ngir loolu an yubghidahu ñetteel bi mooy nga mere ko fillaahi ci yàlla taala mu kawe mi subhaanahu wa taala ndax lan fa innahu waa ji nga xam ne nammaam la rambaaj la baghidun 'inda allahi taala waaw koo xam ne ku yàlla ku ñu bëggul la fa yàlla ah. waaw waaw mooy buur yàlla parce que buur yàlla bëggul jikko yu yu ñaaw yi wa yajibu da day war bughda man abghadahu Allah ku buur yàlla mere ah. bëggul ay mbiram mi muy doxale kooku jullit bu ne danga koo war a bëgg waroo ko bëgg parce xam nga ne buur yàlla looloo lool la mooy jikkoom la jikko ji la mooy jamono fi la ko waxee mooy vraiment bu la fekk nga wax la ko ngay reew ak di ko wa non da ngay wane sax mer wan ne vraiment je ne suis pas content ci li nga def waaw de merew ma la nag parce que yow yaay diw parce que xam naa la mais nag lii fexeel bu mu la dala ci ah. mais lamda yu bari xamuñ yooyu moo tax ñoom buñ gisee nit ak boroom xam-xam réprimander benn waaye boo xam ne réprimander ko dafa war ci mbooloo mi gars yi dañuy jàpp ne yii sawaay de kon mooy après sax boo mooy buñ dajee ci mbedd mi du ko tuddaat alors que après borom xam-xam bi loolu du ko teree bu ko waroon a seeti suba ba da koy seeti ju waxtaan kii boo leen gisee mooy lamdaay comme ko lañ xam mooy am nii ñi xamul dañuy ni duñ ko mën a comprendre moo tax ñoom mënuñoo comprendre nit koo xam ne xam nga nu jàpp ne nit ku lay defal lu baax dina defal ci wàllu alal ak yooyu même bu defee lu dul noonu comme ñoom ni ñuy def di nax saay di kii di ko bañ a wax xamuñ ne borom xam-xam loolu tënku ko de. du ku ñuy jënd boo ko doon fayal fi mu nekk wala nga koy jox lu muy dunde tous les bu gisee nga def loo xam ne du noonu du tee danaan la hé diw lii du noonu bu jaree mu mere la jour boobu dalay mere fillaahi ngir yàlla ci yàlla loolu la yow nga wan ñeent mooy ñeent mooy ñetteel bi an yubghidahu fillaahi ta'ala nga mere waa ji ci saase ci buur yàlla parce que moom yàlla da ko mere ngir lim def te bëggul li nga xam ne moom la def waaw mu ne ñeenteel bi nag an laa yadunna bi axiihi al-ghaa'ib suu'a suu'un suu'an suu'an xam nga ñaari eh, ñett yu njëkk yi yépp ci waa ji indi mbir mi la la la nekk mooy nammaan bi waa ji toxal wax ji mooy bu ko dëggal mooy moom la nga tere ko deuxième daal di koy laaya biir wan ko ne li nga def ñaaw na loolu ba léegi ci waaji la ñetteel bi mooy nga mero ko mooy jëf ji mu jëf la ba léegi léegi nag mu ne la ñett yooyu moo jëm ci waaji léegi nag jàppal jàppal beneen bi ci teg quatrième bi médicament bi ngay jël attitude bi ngay def ak li ngay des an laa yadunna bi axiihi al-ghaa'ib suu'a mu bañ a am nag njortu lu ñaaw ci mbokkam mi ñu ne ko moo wax ci moom lii muy am ci moom njortu lu ñaaw ah il faut pas ma ñëw diw ne ma hii yow mais tey <laughs> diw lii la wax ci yow. après man ma ne bon gëwuma ko mais quand ma ma ma am ma am ñaaw njort ci moom loolu mooy li ma ne gëwuma ko du dëgg li ma ne gëwuma ko du dëgg ndax bu ko gëmoon bu ma ko gëmul doonu moom am ñaaw njort ci moom parce que dañ mën di information ne moo ma ko wax boo xam ne neexul ci man moo tax mu ne ñeenteel bi ça concerne ci fi newul moom nag an laa na yow mi ñu indil rambaaj gi ginnaaw bi nga wax def lente ñett yu njëkk yeeg waa ji la ko indil ñeenteel bi mooy waa ji fi newul tañ ne la moo wax lii ci sa xaq kooku bul am benn njort lu ñaaw ci moom juróomeel médicament juróomeel an laa ma maa xukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dhalik cinquième bi mooy yow nag yow yow mi dal mooy ne médicament yi trois yi da koy fëgg jëflante ko waa ji la namaan bi ki la toxalal wax bi benn bi moo concerné kële mooy lan mooy bul am ci moom njort lu ñaaw de te yow na concerné directement mooy yow sa ndax mbir mi ci yow lay jóge njort lu ci yow lay jóge mais bul aw njort lu ñaaw ci sax mbokk moomu parce que nee nañ ne wax na la lii loo xam ne neew mu ne nag cinquième bi mooy lan que ne liñ la toxalal loolu wax jiñ la wax ah loolu nag bu mu ko yóbbee bu mu la yóbbee yow miñ toxalal na nammaam gi te ñu ne dañ laa dañ laa wax lu dul noonu rambaaj gi bu mu la yóbbee nag ci ngay tajassus mooy di espionner waaye dañ la ne moo wax ci yow ngir. lan ngir ngir leerlu mbir mi wal bahth an dalik ti wër naan pour am luy wane ne dëgg-dëgg waa ji waxoon na dëgg déedéet wax naa la yonent mi alei satu salaam li li ñu yóbbu fii mooy lool ci xare la woon il faut mu leerlu parce que ay kuffaar lañ yu waajal seeni arme ñëw ngir dal ci kawam ñu indil ko information bi loolu il faut mu dem lu mbir mi mais nag bu dee lii entre jullit loo xam ne wax la yoo xam ne day yàq mbokk day yàq diggante day yàq loolu mooy yow lii ngay def bu ko dëggal tere ko li mu def nga yeddu ko wan ko ne li nga def ñaaw na te nga mere ko ci saase ndax li mu def boo ci pare pare nga ci léegi ñeenteel bi nga bane am njort ñaaw ci sa mbokk mi nga xam ne moom lañ ne moo la rambaaje moo la wax lu dul noonu moo la wax lu dul noonu foo xam ne newoof léegi nag juróomeel bi mooy lool bu mu la pousser nag ngay def ay bahs ay recherche waaw naan ko mais yow ana kan moo ko fekke woon sax man la ah, diw diw ginnaaw buñ nga ko réprimander naan ko yow rek ko fa ne woon mooy façon laaj yooyu di muus muusu te non non ba mu koy wax euh, Moussa Saara nga fa woon Moussa Ndiaye Ibrahima Diité nga fa woon ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Maxuj Ndiaye nga fa woon nga fexe ne waaw baax jàpp tur yooyu. bàyyi ba waa ji dem soo nga dem seen kër wala nga woo leen euh, waaw comme ma xujj njaay waaw na ngeen def waay gëj naa leen a dégg ah naka gëj nga quartier sàngam fu nekk mooy fa waa dëkk mu ne ko non non gëjoo fa mu ne ko kañ mu ne ko dimanche ci ngoon waaye ah ça collabore parce que waa ji nee na dimanche ci ngoon la woon démb ci ngoon la woon te démb ci ngoon moo doon dimanche démb ci ngoon dimanche ci ngoon maa nga fa woon ah si si maa ngi woon kër sa waay sax après wax ah, si daje naa sa waay sax mu ne ah kon waa ji ma indil information bi waa ji nee na daje na fa moom te pourtant nee ma waajaa nga fa ba muy wax lool si si si nga commencé jaar sa noonu di def sa petite enquête pour trouver ne waa dëgg dëgg lii la loolu loolu la la ne loolu noonu doo ko def waaw. mooy li nga nettali warulaa pousser ngay ngay ngay ngay ngay ngay agent secret waa di ko di ko espionner ak tamit di def ay recherche ngir trouver na dëgg-dëgg wax ji am na kon yow sa ñàkk dëggal ga amul njariñ di waaw mu ne juróom benneel bi nag mooy fii laa la doon wax ne nam maam bi dafay ñëw toxalal la loo xam ne rambaaj bi loo xam ne boo ko toppee yow ci boppam ab rambaaj ngay doon mu ne assaadisu ah an laa yarda li nafsihi maa naha nammaama an fala yaxki namimatahu an fa yaquulu fulaanun xakaa kada fa yusiiru bihi nammaama wa yakuunu aatiyan maa naha an waaw voilà voilà mu ne sixième bi mooy mu bañ a gërëm an laa yarda li nafsihi ma naha namaamu an moom li mu tere namaam bi rambaaj bi xaritam bi ñëw di ko toxali wax mu wax ko fi réprimander ko wan ko ne lii nga def ñaaw na te fexe lii nga bañati koo def parce que yonent ma lee saab saab nee na kenn du duggu aljana koo xam ne jikko ji nga yore nii nga mel waaw te c'est que ça soit sax la dernière fois nga may toxalal lool laa lool ngay waxaa ah. ak waa ji loo ne sa xaritu benn bakkan la lii nag ku dëgguwul du ko man waaw boo gisee nam maam ma law mooy ne gaa yi en fait mooy li ñu waxoon sànk rek ki ñuy toxalal wax ji ki ñuy ñëw naan ko diw wax na ci yow lii moom day jàpp ne loolu noonu vraiment lii argent comptant la waa ji ku baax la ba mu indilee wax ji dina tax ndeke man masuma méfier wu ci diw man je le considérais comme moi-même voire je le considérais comme mon frère comme ma sœur voire plus ndekete yoo lii dina ma may bu ko defee ma man di méfiyewu ndax diw bu ma ko moytuwul lii ak lii dina war ci dugal alors loolu lépp waru la woon waaw mooy yow yaa ngi commencé nekk comme nam maam mooy lan ba pare nga wër wër nga wër mu ne nag kon ñeenteel bi mooy lan yow ginnaaw bu dee ne appliqué nga yiñ la waxagul yépp ba nga teree ko nam maam bi ah rambaaj bi fi indi wax. mu ne mais lool nga ko tere nag bu ko gërëmloo sa bopp bul fekk sa mbokk nekk ci lu dul noonu ñëw wax la ko nga mere ko ngir loolu wan ko ne baaxul ba pare wan ko ne lii sànjum yàllaa ci ne ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko baaxul dalay dugal safara doodu ndax ku duggul àjjana ëllëg foo jëm te la tax duggoo fa di bàkkaar bu rëy mooy xam nga fa nga jëm yow loolu nan nga koy teree diw nit ba pare di ko gërëmal sa bopp naan man nag bon man bu dee man garaawul mu ne an laa yarda mu bañ a gërëm li nafsihi ñeel boppam maa la nga xam ne nahan na maama an moom la tere rambaaj bi li mu tere rambaaj bi bu mu ñëw di ko def waaw atamuruna atamuruna an-nasa bil birri ah? wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun mais yéen nit ñi waa banu Israël la doon wax mais mooy ñéppa ah tamit a ah, atamuruna naasa bil birri ndax da ngeen di digal nit ñi mbaax ak yiiw wa tansawna anfusakum ngeen di fàtte seen bopp te li ci graw wa tatluuna alkitaab yéen a ngi yor alquran bu dee ñun xeet yonente ma la sax sax ñu ngi yor alquran di digal nit ñi lu mbaax yow mi nga xam ne am nga accès ci alquran ndax ñépp amuñu ci accès mooy yow li ci ne masha allah buur yàlla may na la ci nga man cee xam lu bari loo xam ne yow buur yàlla may na la lool nga ñëw di ci jële ak sunna yonent bi alayhi salaam tax di tere ay nit yoo xam ne baaxul xam nga ko moo tax nga leen koy tere ba pare yéen ngeen koy def wa tansawna anfusakum mais afala ta'qilun yéen xanaa da a dof wala la da amul xel xanaa parce que loolu amul xel moo koy def waaw. manoon niital nit ñi yépp nekk ci lëndëm niital ñépp ba ñu rëcc ci yow nga jël euh, torche bi toj ko ci xeer bi dóor ko ci xeer bi mu toj léegi nag nga jaar ci lëndëm gi di xool nag ngay def ba dugg ci ci màndimum ngay def mais buñ la reeree yaa yaa ko def sa bopp afala tànqil yaaw saa waay xanaa yow doo xalaat xanaa da dof nan ngeen di dégle nit ñi lu baax di sang ni digle nit ñi euh, sangu te rag booboo te rag booboo te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na même ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul même booy dépenser tàmbaleel ci sa bopp après nga topp ñi nga xam ne yaa leen yilif yaay seen kilifa taw dundal leen war leen loolu la la mais doo ñëw di diggal nit ñi lu baax moo tax mu ne imaam al-Ghazali mu ne an la yarda li nafsihi ma nahanna ma mais mu bañ a gërëm loo boppam li mu tere na maam bi parce que mënoo ko tere ba pare ñëwaat di ko defaat yow it bàyyil na maam léegi nan la ko waa ji defaat mooy falaa yax kii ngir bañ loolu falaa yax kii namimatahu an bu mu jël naan diw di di dem ci ay xaritam maa yow dégg nga wala koo xam ne na xarit kër loolu moo rey ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ñu naan man samay problème il faut ma am ku ma ciy discuter loolu manu la ñàkk mu may xelal loolu Iblis lay wax loolu am na yoo xam ne nit ku nekk dafa am dafa am néegu biir nit ku nekk bu amul néegu biir mooy laisse tomber dina am yoo xam ne yow kese la concerné wala bu ñëwee bay dem ci keneen mooy koo xam ne leer na ne du rëcc mais yow loolu da nga koo foog mooy même loolu sax boo ko amee am na yoo xam ne pour yow kese la sa boroom kese koy xam même malaaka yi nga xam ne ñooy bind sax raqibun atid même ñooñu duñu ko xam ci yow yow na nga bëgg lu ñëw nga naan ay diw te nag en général foo gis muy defoo gis nga kooku mu jàppe naan xarit keuse sama xarit benn bakkan kooku mooy rambaajam léegi moom mu nekk rambaaju waaj ñuy ay rambaaj rambaajaani sadiqaani lañ wax ay rambaajkat lañ ñoom ñaar yoo xam ne ku ci nekk yaay xaritu ki ci des fu ñu xëyee compte rendu seen journée ci lépp ci rambaaj ay nettali diwlam def ak diwlim def ñoom niñ def mel ni ñoom ñaar ñooy héros yi wal iyaadu billah wal iyaadu billah jàpp ne wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp ne ñu ngi ci dara alors que newuñ ci tus newuñ ci tus newuñ ci dara kon nag kooku bu mu soppal bu mu gërëmal boppam loo xam ne moom la tere rambaaj bi kon falaa yaxki namimatahu an bu mu dem li ñu ko toxalal mu dem di ko nettali keneen fa yaqulu mu naan fulaanun xakaa kada wa kada naan diw de moo ma nettali lii wag lii nee na diw nee ma lii ah yow lool nga foog ne dëgg la mu ne nag bu boobaa fa yasiru yow que yaa ngi toxal di di lawal wax ji voilà mais qu'est-ce que tu veux wa yakunu atiyan ma naha anhu ba mu ko defee mu nekk koo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi moom def na ko léegi voilà kon loolu la imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi wax lii nii am solo la wallahi wallahi bu ñu ko appliqué woon ku nekk bu ko appliqué woon léegi rambaaj ji jeex xam nga côté namima doon nañu wax li imaam kii doon Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dañuy nettali naan bu ko kenn masoon a ñëw comme que moo jiite woon xalifa ar-Rashid cinquième xalif bu lislaam ginnaaw Seydina Ali ibn Abi Talib te pourtant sore nañu waaye ci jikko ak li nga xam ne moom la incarné woon ak ni mu téye woon vraiment danga naan kii Seydina Omar la rek radiyallahu anhu meen na mi moo ñëwaat sëtam la waaw foofu nag la wolof yi seen wax ji di jube <laughs> waaw dafa jub foofu xaw ma bëy du tëb xaw ma lan di bët doom jay bët mooy loolu mooy mooy dëgg moom moom da naan kii c'était kii copie kii daal Seydina Umar ibn Xattaab la rek waaw radiyallahu anhu moom daal la buur yàlla feeñalaan nii waaw tellement ni nga xam ne noonu la meloon moom ci lawaluk maanute dañu naan bu ko nit masoon indi toxalal ko ay wax naan ko diw dalaa jëw këne bu ko diw ñee naan ko diw de moo wax lii di di di wala naan diw lii la def lii la def lii la def di wax loo xamante loo xamante ne nii ak jëw la di yu mel noonu danaan ko yow ah soit lii la soit li ngay wax dëgg la te bu dee li ngay wax dëgg la que ne niw moo def lool hein mooy ne yow nammaam nga mooy ne yow nammaam nga mooy kuy toxali wax nga hein te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na laa yadxulul jannata nammaam te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na dugg aljana koo xam ne nammaam la waaw Ah. wala mu nekk ne li ngay wax amul rek no da doon wax non aaya yi la doon wax da doon wax ne bu dee ne soit li ngay wax dëgg la te bu dee dëgg la kon yow mooy jëwkat nga parce que te suñu boroom wax nañu ay yuhibbu ahadukum ya ayyuhal ladina amanu tanibu kathiran min adh-dhann non du foofu li muy wax inna ba'da dhanni wala tajassasu wala wala yaghtab ba'du ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh mu ne ko bu dee li ngay wax dëgg la mooy ne yow aaya boobu mooy dal sa kaw parce que kiy jëw li muy wax noonu la moom day ñëw mooy zikru ko axaaka bima yakra loo xam ne mu ngi ci moom mais bëggul ku ko wax bëggul ku ko wax nga koy tudd ci loolu mooy lool benn mu ne ko bu dee lool la yow bu dee li ngay wax am na ko nam mooy yow kii nga num tudd mooy da nga nekk jëwkat te kooku suñu boroom wax nañu wax nañu lim doon bu yuhibbu ahadukum kooku mooy da ngay lekk ndax kenn ci yéen bëgg na di lekk yaramu keneen ci yàpp mbokkam ah fekk mu faatu bañ suul ko mu ñëw sulli ko di lekk yàppam est-ce que kooku wax fa kari tumu yéen ñépp ko ñaawlu mu ne ko sowaa kooku nga wala rek ngay ki beneen aaya bi di wax waaw wala rek ngay ki beneen aaya bi di wax mooy ban wala li ngay wax demewul noonu bu boobaa faasix nga te suñu boroom wax nañu yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu wala beneen aaya bi dal la rek soit li ngay wax dëgg la bu dee li ngay wax dëgg la yow yaa ngi nekk ci ki nga xam ne dangaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy lekk yaramu nit ñi parce que amaana diw la nga koy waxal naan ma nii la mel ak nii la mel loolu bëggul ku ko wax te xam nga ko nga ñëw di ko nettali fii kon yow danga nekk koo xam ne jëwkat nga te suñu boroom wax nañu li nekk ci jëw ak problème ak gravité wala rek li ngay wax du noonu te bu boobaa faasiq nga te moom suñu borom moo nañu yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala in jaakum bu leen dikkalee faasiqun koo xamante ni ab kaccoor la bi naba in ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen ko leer su waa ñaar yii la nga doon wala après mooy ñaar yii nag bu ci nekk mooy yow ah man nañ ko man nañ ko tansiran ah. waaw <laughs> ah na ma man nañ ko tanzir mooy alhamdulilah gisoon nañ pen yi ak tanzir ak yooyu ak tanzir ak yooyu mooy imam en tant que xalifa manoon yow comme que nii di dox di yàq diggante yi mën nañ la tëj quelques jours wala teg la ay yar duma la ay yar lu toll nii parce a def lii wala rek nga tuub waa ji ah ñu ngi tuub kon yow amirul mu'minin loolu gis nga képp ku def loolu gaa yi dañ lay noppal xam nga suñu sëriñ mu ñu doon nettali benn maamam boo xam ne moom noonu la meloon mooy moom moom bi ma doon mooy mooy danga naan <laughs> danga naan eh, eh, yuu saay kii kii wuu bàyyi diw kii kii ku ko waxtal ragaare parce que danga koy nettali dara mu ne mu jëlu dàllam ne kan moo yow lii ngay wax ci kan nga ko nangoo ana ci kan nga ko nangoo ci kan nga ko jële nga ne diw mu jël dàllam dem ca diw ne ko yow diw diw de nee na ma lii ci yow la ko nangoo yaa ko wax mu ne ko waaw mu ne ko yow wax jii ana ci kan nga ko nangoo <laughs> mooy gars naan yii bàyyi diw mii dafa dofaa kii il faut pas di ko wax kii yaa kii gars yi dañ lay noppal dangay noppal wallahi kenn du la dàq dund après parce que xiila wal xaal yooyu yëpp yonent ma saa saa du tere on dit on a dit nee nañu gars yi il paraît que il semble que ouais apparemment yooyu yëpp dañ ci génn yow kenn dootu la toxala ci dara bu ko defee nga nekk koo xam ne salimul qalbi sa xol day sell nekk loo xam ne doo am ak diggante loolu moo lay dimbali ci jikko bu rëy boobu ñu la doon wax naan. ta Seydina Ibrahim doon wax naan yawma laa yub'ath laa yanfa'u maalun alayhi salaatu wassalaam wala banuun illaa man ata Allaha bi qalbin saliim te ba mu naan kii dugg ak toog ak saxaaba yi kii dugg nii kii ñëw di di ci suñu yataay nitu aljana la kooku ñëw ba ñetti yoon mu def ko Seydina Abdallah mi demoon ngir gisi ko ngir xool ci la lay nekk ko laajee ba mu toogee gis ne kii daal deful extraordinaire ci jur ci guddi yi amul jaamu yàlla boo xam ne moom la wéetoo di ko def te pourtant chaque fois yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nitu àjjana la ba mu ko laajee mu ne ko man de sama doom man du ma nekk li ma leen daal leen laa xam ne laay def du ma tëdd ci lal mooy guddi du ma tëdd ci lal lu dul ne sama xol du ma am kenn ci mbindeefu yàlla yi koo xam ne am naa ci moom ñëkk ñëkk sama xol jàppal na ko dara du ay lépp du ay toog rek mooy booy ñaan yàlla daa am dangay ngay ah da def sabab yi dangay def sabab yi nga xam ne mooy tax nga loolu nga am ko loolu nag bokk na ci mooy lii imaam al-Ghazali radiyallahu anhu wax mooy ni ngay doxaleeg nammaan yeeg gaa yi nga xam ne mooy rambaaj yeeg gaa yi toxal jiwkat yeeg ñooñu il faut nga am nooy doxalee ñoom bés nga boo appliqué yi wallaay def def eh xoola def ko 40 jours mais da ko dul max sax def ko 17 wala 40 jours nga xool def ko 17 wala 40 jours nga appliquer ko mooy appliquer ko rek appliquer ko nga seet boo ko defee ma ne 40 jours yi du mat nga nekk nga xool sa dund rek ni muy changer ku fi woowat nit sociaux yi ñoo dàq jàppale waate ci namam non ñoom moom téye làmmeñ surtout mooy ñi ko mën a maîtriser bariwul mooy lu ñu jël partage lu ñu jël partage ñu jël ay kàcc di ko partage mais yeneen ma lay sànni lan la wax hadith lañ ci sahih ah. képp koo xam ne dafa nettali nettali boo xam ne yura annahu kadhib moom xam ne ne te njortu na te xam na ne lii nii du dëgg mu nettali ko kooku min ahadil kadhabin bokk na ci kenn kacc kat yi expliquer kat moo tax nekk fi di partager rek way dañ ma kii on a dit way celui euh, qui a reçu kii na ko partager à ah, xaw ma tous ses contacts nga jël partager mu nekk ay kacc mais yow buñ découvrir ne après affaire bi dëgg du dëgg anta min ahadil kadhabin al kadhibin yow bokk nga ci kenn expliquer kat waaw moo tax toog rek yor sa téléphone di partager sa WhatsApp di partager sa sa Viber di partager sa kii di partager boo moywul anta min ahadil kaddaabin yow ci kat kat yu mag yi ci kenn yaa ngi ci chaîne bi échelle de de de du mensonge arkaan nga ci yow arkaanun min arkaanil kadibi yow ab ponk nga ab pilier nga ci pilier kacc woowu ñu duur duur woowu ci nga léegi nag neex na la naqari la c'est ça moo tax nit da ngay gis nga boo defee yii boo defee yii kenn dootu ba mais sa dund day féex léegi nit ñépp boo koo ci gis yéene ko lu raw li nga yéene sa bopp wallahi boo dundee noonu anta bi anta fil jannata deewagoo sa xol yaa ngi dund aljanata deewagoo waaw loolu la nga nekk te nag da féex léegi gis nga ay ay jataayu nekk fa nit ñi di la nettale ay caaxaan day jeex waaw foo nekk nii day tax gaa yi sawaay yëpp diwa ngi ñëw te gis nga boo yàggee mel noonu moo tax appliquer gis nga charia appliquer ci topp sunnaa yonent mi alayhi salaam da ngay dem ba bokk ci muhaddisiin yooyu yonent mi alayhi salaam doon wax nga xam ne du ñuy yonent de comme Seydina Omar nga xam ne mooy seen chef ci xeet bi nga xam ne lan radiyallahu anhu mooy ñi nga xam ne buur yàlla du ñu yonent de kenn wàccewul ci ñoom ay yonent ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Jibril ak Mikaayil Seydina Jibril ñooñu déedéet alayhi salaam buur yàlla du leen mais dañu nekk ñoo xam ne buur yàlla moo leen di yenkewal yenn façon xam-xam ak yenn ñi nga xamante ne dëggu gi ñu nekke gi ñu incarné hein nga xamante ne ñee ñoom daanaka lu ñu wax bu ñu lu ñu wax ci boo koy vérifier di trouver loolu la waaw yaa saariyatal jabal waaw gaa yi kii ne yë saariyam yë montagne bi moytul moytul mu moytu te mu ngi ay mil fu soree soree soree ak fa fa Miriam mooy daanaka lu ñu wax moo sayyidna sayyidna Umar radiyallahu anhu doon wax way lu mu wax nga gis yu bari yu wax alxuraan ñëw di dëppook moom parce que minal muhaddasin loolu nag amewu ko dara lu dul roy bu rëy roy bi nga xam ne moom la roy sallallahu alayhi wa sallam dëggu ci waaw lool ke loolu la ko amee ah loolu loolu mooy ci yonent bi alayhi salaatu salaam li mu am ci yonent bi alayhi lu jóge ñun nag bu ñu bëggee am ngërëmul yàlla il faut ñu def loolu ngërëmul yàlla c'est pas en dormant et en caaxaanaa lañ koy am déedéet mooy gis nga boo appliquer yii sa sa dund mooy commencer neex kenn dootu la nettali diw wax na parce que gis nga yooyu loolu li mu luubal ci ay nit seen seen dund dafa bari am na ñoo xam ne mënatuñoo nelaw nelaw yu neex nekk ci stress yu jeex parce que lii problème yi moo leen dal waaw problème mu nammaam gii moo leen dal rambaaj gii moo leen dal wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah iblis leen fowe yàq seenu dund ñu toog allahu akbar waaw waaye waxoon nañ la nag pour jeexal que ni lii nii mooy ne bu dee ne nit la koo xam ne il faut ñu toxal li muy def parce que imaginer koo xam ne moom ab réseau de prostituées la yor hein mais di di di jënd ndekke xale yi jigéenu dëkk bi di leen recruter ci loo xam ne ñu bari yëguñu ko ndax da leen wax ne il faut vous il faut que vous vous bien parce que yéen vous êtes buñ leen yëgee lu baax xale yi bu ñëwee seen kër yi kii yiw tabu yenn heure ñuy génn solu lu jot lu kii ne ñu ngi dem ndakaar wala ñu ngi dem fii ñu ngi dem fee am dañuy am ku ñuy seeti seen waajur yi neen waaw dem leen ñu dem ndekete waajee leen di utiliser bu ñu demee ci ay hôtel ak yu mel noonu wala ay chambre clos ah wala close la ñuy wax laa chambre waaw ngeen jëkk samay français nag daa desee leer comme wolof yi sorewuñu waaw alhamdulilah ñu ngi ciy wax suñu suñu suñu soxla rek loolu daal mooy l'essentiel ci langue saa yi chambre close moom xam ngeen li ma ci jum mooy ngekke ci yooyu la dikki nga dégg waajee ko wax naan waaye mais réseau bi temps yi dox na am ku mu koy wax nga dégg mais daanaka amul xaanaka mais yàq boobu mais doo toog naan laa yadxulul jannata nammaam loolu da ngay divulguer affaire bi ah. si ñu démanteler le réseau parce que bu ñu leen bàyyee mais imagine li muy jur ja sa mais mais mais mais lan njaaloo ji yàlla xaraamal nga gis ñoo xam ne ceeñu ne di utiliser ay doomi jàmbur nga toog naan man laa yadxulul jannata nammaam ah non non non non non moom lañ la waxoon sànq wala nga gis koo xam ne ay projet la teg ngir détourner alal wala ngir nu muy def toj boutique bu jàmbur ay agresseurs yoo xam ne gis nga leen ñuy waajal seen plan xam nga leen dégg nga leen ñu koy wax mais ñooñ yow obligation la ci nga traité loolu jox ko ñi nga xam ne ñoom la information bi war a àgg ci ñoom waaw loolu la koo xam ne day dox li muy jëf yëpp ngir yàq ci kaw suuf la waya san fil ardi fasada di dox ci kaw suuf li yàq nga dégg ne moom projet yooyu la am il faut nga wax ko booroo autorité yi waaw lée yooyu yooyu waxuma la dafa waxuma la xaraamul waaye day nekk obligation léeg-léeg nag mu nekk lu ñu sopp léeg-léeg mu nekk loo xamante ne nii dañ koy mooy lépp ça dépend ci moom la mu nar a def conséquence am ki nga xam ne moom conséquence am mooy ci rey nit la jëm kooku yow obligation la ba nga xamee ne waa ji yii dégg naa guet-apens lañ waa ji waa ji dégg nga naan maanaam si sa waay on l'a attiré non guddi la projet bi kii non moom kay tey lay mujjee wax parce que d'ailleurs donné son accord waa ji jaar joxe na accord am nee na xaw ma gis nga nag comme que sa waay il respecte son rendez moom moom buñ nee ko vingt heures dix cinquante-cinq minimum dina ko fa fekk boo moyal sax écart mais eh, tey kay tey lañ koy faat kii kay feeñ nga dégg loolu mais da ngay dem waxe ko loolu farata la nga wax ko si farata la nga wax ko yow manoo toog naan man sama yoon new ci parce que lii wëg laa non non non tu es obligé nga daal di wax affaire boobu noonu yow amoo leneen noo mën a def moo tax loolu moo jëm ci wàllu riba moo jëm ci wàllu bopp namima gi muy nammaam gi loolu la mooy nit ki kon ni nga xamante ne noonu lay def mooy il faut mu nekk koo xamante ni yii nii da leen di appliquer yii da leen di appliquer ngir bañ a tob tabbi ci lii yonent ma ne saab wax ne laa yadxulul jannata qattaat laa yadxulul jannata nammaam waaw kon loolu la imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi daal di wax indi ko ci Ihya ulumuddin ah alayhi ridwanul baari bokk na ci li ñuy jànge ba léegi ci at ci xew xew Hunayn ginnaaw traitement des données ak li nga xam ne mooy nit koo xam ne côté bu dee état lool wax nañ ko bii passé li imaam Ibn al-Qayyim doon wax ni loolu dafa war te waxoon nañ ko ci début bi boo déggee say noon que ñu ngi lay waajal même bu dee rumeur la il faut il faut nga leer lu affaire boobu waxuma la il faut nga leer leerlu kese waaye de mooy nit ki nguur dafa war muy xam seeni information waa dëkk boobu noon yi ak ci lan lañu nebe comme yonent mi aleyhi salaatu salaam doon def di yónni comme ni ñu ko waxoon jotaay bi weesu sariyatu Naxla waaw dem Naxla avant Badr ngir xool waa Quraysh ci luñ newe yónni Seydina fa keroog ci waa Ahzaab ngir mu xool ci lañ lañ newe lan lañ newe ainsi de suite ainsi de suite waaye bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge ba léegi ci gazwatu gazwatu Hunayn hein mooy benn côté bi imaam Ibnul Qayyim waxoon na ko rahmatullah alayhi mooy kenn te tamit xawoon nañ ko tudd mooy bi bi nit ñi bare ñu naan lan nughlabal yawma an qilla tey moom kenn duñu gañe parce que dañoo tuuti mooy waxoon nañ la ne pourtant bi ñépp wax lool de ah, am na riwaay ne sax benn nit moo ko wax pourtant yeneen tubaab sa saa mbir mi naqari na ko mais teewul ba ba ba ba mu yëgee kàddu gi naqari na ko mais teewul xoolal buur yàlla ni mu def début xare bi dafa def ñu damm leen ñu ñëw benn parc arme gaa yi daw pourtant ña ko waxul woon sax am na ci ñoo xam ne dañoo far daw. waaw pour wan la ne eh, ay nañ leen toog nit dangay maandu non mooy nag te doon na gën a garaaw bu doon ne ñépp la neex ko ñépp noppi mel ni mbir mi da la neex mel ni ñu d'accord ci wax ji mel ni ñépp ci d'accord moo tax yow bul xeeb foo nekk bul xeeb dara contribution ne man waa ji wax na dëgg kese nga fekk ñaar ab benn benn ku yor dëgg keneen ku yori caaxaan bëgg noona taxawal caaxaan daaneel dëgg yow bul xeeb même bu dee ne waa ji nga ne kii nii yor dëgg moo wax dëgg loolu rek bu ko xeeb loolu rek bu ko xeeb loolu gis nga boo ko deful dem sa yoon kii mooy ne yow bu mbir mi ñëw day dalaale sa kaw tamit bu boobaa lañ naan euh, règle bi imaam Shafi'i doon wax laa yunsabu ila sakitin qawl boobu du dox fii mooy na yow dañ la ciy teg qawl si parce que gis nga neen amul benn circonstance yépp amul dara ci biir lu tax yow nga bañ ne fii nga far wala kii moo wax dëgg mais defoo ko lu dul daal yow daal nag amul daraw tax mooy du loo xam ne dangaa ragal waa walla kii say intérêt personnel ak wala yi la Iblis naan bu ko wax de yooyu nag yooyu nag du la muccal waaw mooy même loolu bul ko xeeb même loolu noonu bul ko xeeb waaw fekk fu ñuy nar a nee na la dëgg nga ne hé lii du yoon même bu dee loolu bu ko xeeb. waa ji ñu waxee lii yonent ma saa saa mbir mi neexu ko waaw mais buur yàlla teg leen lool te buur yàlla lool la wax wa yawma Hunaynin wax na li tax mbir mi dal leen di wa yawma Hunaynin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin waaw wa yawma Hunayn mu ne bésub Hunayn xareb Hunayn id fàttaliku leen ba ngeen xam ne yéen jullit ñi ajabatkum da leen a yéemoon kasratukum seen bari waaye te pourtant kenn na ko waxoon de kenn walla ñaar buur yàlla nii ba ngeen ko waxee te te lu mel noonu la wax fële la wax fële moo tax moo tax jullit ñëpp ak koor lañ bés bu ñu toogee jàpp ne mbir mi ku nekk na nekk ci ruqam di def lu ko neex na la leer ne la waajay def ci ruqam day roogalaat ba ci sa kaw conséquences yi du yem ci moom kese ah. conséquences yi du yem ci yow ci moom kese wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa allah xoolal li suñu borom wax wattaqu na ngeen moytandiku na ngeen moytandiku fitnatan fitna goo xam ne conséquences buy dal la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa ñi doon ci yéen képp képp képp du yem ci ñoom ah du yem ci ñoom moom la wolof njaay di wax naan ay yemul ci bopp borom ay du yem ci ah bopp borom boo toogee fii moom la yeneen tubaab la sax sax waxoon loolu gisoon nañ ko tàngale xaw ma ci jàngatu ghazwatul fath yi lañ ko gisoon. ñam doon joxe misaal naan kenn euh, gars dañoo nekk ci gaal bu mag ñenn ñi nga xam ne ñoom ci suuf lañ nekk dafa am étage ñenn ñi nekk ci kaw ñenn ñi nekk ci kaw. waaye gaa yi nekk ci suuf ba dañoo am ndox fokk ñu yéeg ba ci kaw finalement ñu ne bon pour bañ leen a déranger di proposer ñi ci kaw étage bi nan leen pour ñu bañ leen a déranger daal est-ce que ñu bënnoon ci suuf bu ko defee ndox muy jóge ci biir gaal bi mooy loolu dalay leer ne kon du géej du ndoxum géej ndax day wex mais mais mooy ak dex kuréy la comme le Nil wala fleuve yu mag yi nga xam ne bato yi dañ ciy jaar gars yi ne finalement te ngeen a bàyyi ñu bënn gaal gi suuf rek bu ko defee ndox mi di dugg ñun duñu leen déranger mu ne bés bu ñu leen bàyyee ñi ci kaw buñ d'accord ne leen sii bënn leen alaku ñoom ñéppay alku ñéppay alku ndax bu ñu bënnee gaal gi ba ndox mi fees dugg daal di di di wandal gaal gi di ko rësal di ko diigal bu boobaa est ce que day bàyyi ñu ci kaw ñoom ñéppay alku kon wattaqu fitna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaassa mooy tandaku leen fitna boo xam ne du dal ñi nga xam ne ñoo tooñ képp loolu moo tax nit ki nag boo nekkee jullit xam loolu gaa yi bëgg laa gëmloo naan ay gaa yi bëgg laa gëmloo naan la ku nekk nag nekk fi mu toog di def lu ñu def mais yow nan nga mën a jàppe loolu mais doo ko gëm bopp sa bopp moo amul l'islam xamul bopp sa bopp de waa ji bàkkaar yi muy def fee ngeen yëg ko kenn waxu ci bu mbugal mii ñëw dalay raatalaale du fa du leen fa bàyyi ah du leen fa bàyyi ah yow boo moywul ci yow lañuy ñuy njëkke ci yow la ñuy njëkke moo tax mbir yi ta loolu noonu moom la suñu borom wax kon nii wa yawma Hunayn keroog Hunayn ba nga xam ne ajabatkum kasratukum que Seydina Abu Bakar moom la euh, kii euh, la la mbooloo mi seen bariwaay yéemu alhamdulilah mukk est-ce que Seydina Omar la loolu daloon est seyna que Seydina Abu Qatada la loolu daloon non non est Abu Amir la loolu daloon non non mooy est-ce que Abu Qatada la loolu daloon radiyallahu anhu loolu dalu mooy ñi gaa yi dóoratu ka ko wax ka ko wax gis nit ñi bari mu yéemu ndax foogoon na ne comme moom li mu xamoon mooy ne mbooloo presque dañu jàpp ne moo tax ba léegi ñu bari noonu lañ mel jàpp nañ ne moo tax imaginer wuñ mukk ñu ne ab première puissance xare na ak Vietnam waa Vietnam gañe ko waaw fële ci aussi Chi Minh ville Ho Chi gars yi ñu bari mënuñoo gëm loolu te mënuñu ko woon a gëm rawatina jamono yooyu nga xam ne gars yi ñoo yor médias yi ñoo yor yi ba tey hein puissance bu toll ni URSS dem na Afghanistan ñu ñu naq bakkan bi ci ci ban bi mais gars yi URSS ku leen ko waxoon avant monde bi yëpp kenn du ko gëm ndax loolu la mooy ne ndax jàpp nañ ne mbir mi ci nombre la ak doole ak armement bu ñu am puissance de feu kese la alors que mbir yi du loolu ku ne woon Israël saa yi 2005 fi joteeg. Hezbollah que ne mbir mi noonu lay mujje ñoom ñooy mujj arrêté te ne yoon nañ ba lañ fa jógee ci dara dootul jógee ci foofu ab roquette ku ne noonu noonu lay mujj avant xare bi dañ ko gëm kan moo ëpp doole kan moo yor ay char kan moo yor ay avion yi ay F-16 ay lu ne bombe nucléaire lu ne kan moo ko yor gaa yi ay li ñu yoroon du dara mais lu mujje kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kaseera bi idnillah wallahu ma'a as ñaata kuréel bu tuuti buum noot ñi nga xam ne kuréel bu bu ma bu bari lañu ah ci loo xam ne ndogalu yàlla la ci loo xam ne buur yàlloo kon nam ne noonu kon mooy mbir yi toog saf koñ naan gaa yi nañ def lu leen neex sama yoon newu ci loolu du la ci génne te loolu mooy boroom xam-xam rawatina loolu boroom xam-xam xalaatul fukki xelam xalaatuñ loolu loolu moo tax ñu bari dañuy jàpp ne ñii nag dañoo fumiste dañuy dugg lu ci seen lu seen yoon newul alors que du fumis te du suyaloon seen yoon a ngi ci par force waaw sa waay day yee fitna fan la yee fitna ki yee fitna mooy ki nga xam ne dafa fekk li yàlla ne doxale leen nii subhaanahu wa taala mu ne kenn du fi doxale nii li iblis wax la ñuy def te kenn du yëm kooku kay moo yee fitna ñëw leen li jaamu yàlla kooku moo yee fitna. Eh, nit ñi dañoo feebar wala moo tax maanaam la Sénégal yi lim naan maandu leen maandu leen loolu tuddul maandu maandu te mooy boo gisul lu dul noonu nga wax ko ak teggin yi mu laaj. ndax boo toogee wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaas ah xoolal fële ah. Hamra'ul Asad. Hamraul Asad keroog bi gaa yi bi bi yonent ma saa saam di dem bi ñu jógee Uhud hein ñu dem ba ci yoon wi waa Quraysh di ñibbi dem ba ci yoon yedd seen bopp ni ñun daal defuñu fi dara dara dara defuñu ko fi parce que ñun au lieu ñu exterminer jullit ñi benn yoon defuñ tus xoolal liñ def dem pëndal fii ñëw ñibbisiwaat ñii dañ leena Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faatuñu ko c'est am na Abi Quhaafa faatuñu ko Ibn al-Khattab ñoo ñëpp faatuñu ko ñu ñëw foog ne ñun gañe na ñu jël nañ suñu revanche Uhud Badar defuñ dara gaa yi yeddante seen bopp ne dañuy fexe dem dabi leen sax fekk leen exterminer leen jeexal leen benn yoon boom leen mu jeex benn yoon bañ dajee waaj a bokkoon ca waa Banu Xuzaa ah ah ñu ñëw gaa yi ne ko boo dajeek Seydina Muhammad ah yëgal leen ko ne leen ñu ngi ñun waa Quraysh ñu ngi ñëw ci kawam ngir jekkali leen ñu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu yonent bi aleyhi salaatu lañ ko wax de mu ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil suñu boroom ne xool ba mu koy nettali nu wax alladina qaala lahum nnaas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil allah mu ne ñi nga xam ne nit ñi dañ leen ne é waa nit ñi yi gaa yi faites attention de toutes les puissances hein ont mis en leur puissance pour ramba pour pour pour pour jambaaje leen ngir rey leen benn yoon dal seen kaw waaw ah, inna naasa nit ñi xat jama'u mooy waa Quraysh xat jama'u lakum te loolu kan moo waxoon Abu Sufyan moo waxoon wax ja waaw du waa Quraysh ñëpp mais comme que ne woon seen porte-parole te mooy seen kilifa mu ne annaas bi mu ne alladina qaala lahumu naas nit ñi wax leen pourtant kenn kese la kenn mais dafa dafa lam kenn ku bokk ci waa Xuzaa amoo ñëw daal di rapporter li leen amul Abu Sufyaan dem leen nga wax ko Seydina Muhammad ñu ngi ñëw ci kawam sallallahu alayhi wa mu ne alladina qaala lahum nnaas nit ñi ne ko inna naasa ndax kenn la moom suñu borom ne naas ne leen ni la wax inna naasa mooy waa Quraysh qad jama'u lakum waajal nañ seen doole ji ñu jële Uhud di dellu si waat seen kaw faxshawhum kon nag faites attention ragal leen leen xool leen nu ngeen di négocier ak ñoom ba duñu agsiwaat fa qaalu ñu ne xasbuna allah fa qaalu ñu ne xasbuna allahu ñun buur yàlla doy nañu waaw qul xasbiya allah boo nekkee ci problème qul xasbiya allah buur yàlla doy na ma <laughs> ñu ne xasbunallahu buur yàlla doy nañu ah doy nañu te nag buur yàlla doy nga xam ne moom mooy ni'ma waaye ëskay alwakiilu ka nga wekkiirlu ka nga ka nga bàyyee say mbir mooy yonent bi saa saa moo tontu mais dana jullit ñi ñoo wax yépp ñu am ngëneelu waxu yonent bi saa saa boobu ñu duggaale ci biir parce que loolu lañ gëm ñoom it te loolu lañ newoon mooy waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam moo leen dugalaale ñii it seen wax jii même bu dee ne yonent bi aleyhi salaatu ak ñi nga xam ne ñoo kii yépp d'accorduñ ci hein d'accorduñ ci li mu wax mais conséquences yi ba mu ñëwee laal na am nañ laal na armée bi ah waaw wa thabbata allahu alladhina thabatu buur yàlla saxal ñi nga xam ne ñoom seen kaana fi qulubihim sakina sakina kaanati sakinatu fi qulubihim ñooñ la teg sakina dalal leen ci ñoom la jaarale ngañaay li ci loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam bi qabdati ci xëpp tibb ba mu tibboon sàmmi leen ko shaahatil wujuh kon nag mbir yaa goog ku nekk toog naan sama yoon newu ci loolu doxal dara de du doxal dara te bokk na ci suñu problème yi yi gën a tax ñun ñun en tant que sénégalais suñu problème yi gën a yi gën a graw suñu réew mi mooy loolu mooy ne man bu dee ab tiijaan naa hein bu yàlla defee may ab tiijaan bu ma gisee koo xam ne moom day wootewu ne murit la mais li muy def vraiment sec mais vraiment saaga diine ji tudd hein wala man may am murit ma gis koo xam ne nee na day askane la boppam ne tiijaan la di def loo xam ne vraiment saaga diine ji la tudd man duma ci mën a wax duma ci wax dara parce que dama naan damay bañ a fitna loolu mooy fitna wax gis loo xam ne gis loo xamante ni te man naa yóbbaale yu bari li muy def nga xam ne mooy ban nañ ko tudde saaga diine ji nit ñu bari mën nañ cee ànd ak moom man ma parce que laayeen kii bi xaadir la wala boog man damaa nekk koo xamante ne nii ab murid la te ki koy def comme que du murid ah, loolu manuma ci yow wala sax muy ab murid mais fi ñu jokk bokkul waaw waaw ab tiijaan la waaye ah man tiijaan ci waawoon la moom tiijaanu oh, oh, Medina Baay la ma ne miig tax duma wax parce que lan parce que faut pas déconner ma la li nga def kay mooy déconner sag noppi mooy déconner parce que lan moo foog lan moo tax nit ñi foog ne tout le temps boo waxee dëgg rek am na koo laal xam nga buur yàlla dañu doon wax loolu noonu affaire naafiq la naafiq yi ñoo mel noonu yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahdharhum qatalahum allahu anna yufakun ñi nga xam ne lu tëb ñu ne ñun lañ lay jublu ñun lay gaaruwaale eh, kii ñun lay wax lan moo tax nit ki war a mel noonu mais yow nit ki yow kay nit ki dafa war a nekk al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji mooy seetu aji ngëm yàlla ji mooy da nga war a alhamdulilah ndax say défaut bu la ko nit ñi waxalul nan nga koy xamee ci sa bopp te ñépp xam nañ ko gaa yi rédiger ay thèse wala di rédiger ay ay ay ay rapport wala di rédiger ay mémoire xam nañ ko des fois ci seen li ñuy bind ñu gis faute yoo xam ne mais yu garaaw la mais ñoom du ñu ko gis pourtant lire nañu seen seen mémoire bi lire nañ ko relire ko reliir ko mais am na faute yoo xam ne du ñu ko gis dañuy mujj am ñu ñu ko jox moo tax ñu koy jox ñenn naan pour nga lire leen ko pour xool ndax am na bon tournure phrase yi wala bu dee dafa am ay fautes grammaticales wala de conjugaison wala yu mel noonu loolu daanaka képp ku ko def ka ko jox trouvé ci ay fautes yoo xam ne yow yow mi ko trouvé xam nga ne waa ji dépassé na fii lii moom lii moom man na non lii moom du kii wam mais pourtant danaan la naa ko liirati ko liirati ko mais mënuma koo gis est-ce est-ce que waa ji bi mu la bi mu la defalee correction sa xarit boobu nga jox sa mémoire wala ñi ko jox est-ce que da ngaa mer gis nga nag exactement li nga kontaane foofu xam nga foofu nit ki day kontaan parce que avant mu koy présenté diw dimbali na ko ba fóot yoo xam ne bon manoon nag gàllankoor mbir mi diw dimbali na ko ba mu ko relire ba pare defal ko ci ay annotation ay kii ay ay ay ay ay ay suggestion ne ko lii de bu foog naa nii la doon gëne lii nga tëgge woon ko nii France sàngam nga bañoon ko tee dugal gis nga nit ki ni muy kontaane wallahi nu ko raw la waroon def ci diine gi bu gisee nit koo xam ne dane ko yow lii ngay def du nii di ko yee ci loo xam ne bàkkaar bu mu nekk wala jikko boo xam ne du lu gërëmu du lu baax boo xam ne moom la amee nit man ko koo joxoñ ne ko nii nga mel kooku dafa waroon a gën a kontaan que waa joxe mémoire ngaram ngir ñu corriger ko dafa war a gën a kontaan au lieu muy mere nit ki wallahi da ko waroon ci tas ko ci boppam waaw ne ko nag tas gi ma la tas bul tax nag léegi nga bàyyi li nga doon def wallahi boo gisee defu ci man wax ma ko te buur yàlla tax bul foog ne dama lay mere saa boo foogee ne laa lay mere keroog laa lay gën a sopp noonu la ñu a mel mais noonu la ñu waroon a mel mais pourquoi loo wax ñu ne man ngay waxal la man ngay waxal pourquoi yow la ñuy waxal pour le lu que nga jàpp ne yow la mais loolu da nga ko waroon a gërëm comme ni ngay gërëme waaye ji di gërëme ki koy corriger xaritam bi ko corriger yaa subhaanallah boo xam naa kon nañ yem noonu ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu àggale xam naa bii di ñëw lan la ñuy gis lan la gis njàngat yi jëm ci wàllu euh, ban masala yëgati loxo ci ñaan hmm? ndax lan keroog Awtaas Abu Aamir al-Ash'ari ñu ne ci Saxiixayni radiyallahu ta'ala anhu imaam Abu Musa al-Ash'ari di doomu baytexam di waaw di doomu baytexam di do non di doomi rakkam moom moo ko moom moo ko nettali këni Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaam joxoon mu jiite sariyatu Awtaas ngir dem fekki ñi daw Xunayna ah ñi daw Xunayna mu dem dabi leen fële ca Awtaas nañ ko faate ak ba lam waxoon ne Seyna Abu Sa'id na ko jottalil yonent bi aleyhi salaam ci nuyoo ak ñaanal ko njéggal yonent bi aleyhi salaatu salaam nee ba ma demee mu ñëw daldi raxasu daldi jàpp hmm, yëkkati loxoom bi ci kaw di ñaan ñaanal ñaan gu rëy ga loolu nag insha allahu taala li ñuy gis masalaam yëkkati loxo ci ñaan <laughs>